fa yaqulu al-imaamu al-haafidu Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shaafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaatu was-salaam fi lbab alhaadi wassab'iin wa 'an al-aswad ibn yaziid rahimahu llahu ta'aala annahu qaala sa'altu 'aa'ishata radiyallahu 'anhaa maa kaana an-nabiyyu sallallahu 'alayhi wa sallam yasna'u fii baytihi qaalat kaana yakuunu fii mihnati ahlihi ta'nii xidmata ahlihi fa idaa hadarati salaatu xaraja ila salaa rawaahu al-Buxaari rahimahu llahu taala kon ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn xadis bi nga xamante ne nii mooy six cent cinq te xadis bi mu doon wa anhu muy Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu anhu annahu qaala ka in kaanat in kaanat al-amatu min imaa'i al-madiinati la ta'xudu bi yadi an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bani mu jeex gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadiis bi ci bunt bi ñu nekk di chapitre bi wala li nga xam ne mooy garab gi ñu nekk di baabu tawaadu'i wa xafdil janaahi lil mu'miniin chapitre soixante onze mu ne kon xadiis numéro six cent six mu ne waan aswad an al aswad ibn yazida muy jële ci al aswad ibn yazid an-Naxa'i rahimahullahu ta'ala dina ñëw léegi après annahu qaala taabi'i la woon muxadram la nag fekk na jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye masu koo gis waaw moom muxadram la waaye masu koo gis taqoo woon ak sayyidatu Aïsha ak euh, ñoom Abdallah ibn Mas'ud ndax kuufi la waaye ku taqoo woon ak sayyidatu Aïsha la radiyallahu anha mu ne kon annahu qaal mu ne nee na sa'altu Aïsha dama laaj suñu Aïsha radiyallahu anha ma ne ko waaw maa kaana nabi ana lan la yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkoon yasna'u di ko jëf fii baytihi ci këram bu jógoon bu demoon ba ñëw ñib ñëw ci kër gi lan lay njëkk lan la doon def qaalat nee na sayyidatu kaana yakunu fi mihnati ahli kaana nekkoon na yakunu da doon nekk di def di def nekk fi mihnati ahli mu ne taani lam ci jublu xidmati ahle xidmati ahle mooy di liggéeyal ay boppam waaye di liggéeyam njabootam fa ida xadarati salaa waaye bu julli taxawee jotee waxtu julli bu ñu ko nodde xaraja ila salaa day génn nu mu gën gaawe dem ci julli mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko al Buxaari daal imaam Muhammad ibn Ismaa'il ibn Ibrahim ibn al Mughira ibn Bardizba al Ju'fi al Buxaari rahimahullah léegi nag laaj bi mooy est-ce que moom dong ko solo ñu ne déedéet moom c'est mook sëriñam ñoo ci wéet ak imaamu Tirmidi taalibe bi ñoom ñett ñoo ko solo muy imaam Ahmad imaamul Buxaari ak imaam euh, at-Tirmidi Abu Isa rahimahullah imaam al Buxaari rahimahullah andi na ko ci kitaabul adab baabu kayfa yakunu ar-rajulu fi ahlihi waaye indi na koy ci kitaabul azaan baabu man kaana fi haajati ahlihi fa uqiimati as-salaa fa xaraj waaye indi na ko ci kitaabu nafaqaat baabu xidmati ar-rajuli fi ahlihi kon yii yëpp ay e, mbir la yoo xam ne imaamul Buxaari rahimahullahu ta'aala e, daf ci e, solo xadiis bi walillahi alhamdu wal léegi ñu jël bi nga xam ne mooy kitaabul adab kayfa kaana baabu kayfa yakunu ar fi ahli naka la nit ki di nekk ci wi ak ngay njabootam waaw waaw parce que mooy toog di xool di liir journal kese luñ la nee yóbbant jottali ma lii sax nga mer da ngeen maye <laughs> di zapper rek wala nekk ci téléphone bi nekk TikTok di faxas rek bu jeex nga faxas kenn manu la ne ni ay del jottali ma lee sama loxo daa jàpp ku la ko wax nga mer est loolu la du waaw wala nekk ci say futilité yoo xamante ne yaa jàpp ne am na solo tab benn solo amu li ëpp solo foofu ginnaaw jaamu yàlla yi la war mooy nga liggéeyal sa sa ak liggéeyal yi nga xam ne yaa ko war a def boo ko mënee def nga def ko ta bu ko tayle waaw foofu mu ne haddathana Hafs ibn Umar mu ne ki ñu ne tamit Hafs ibn Umar bi Hafs ibn Umar ibn al-Harith ibn al-Azdi an-Namari Abu Umar rahimahullahu ta'ala mu ne qala haddathana Shu'ba ku ñu nettal mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Basri amirul mu'minin qaala mu ne an al-Hakam yi mu jëlee ci al-Hakam di am al-Hakam ibn Utayba al-Kindi Abu Muhammad al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Ibrahim moo ko jëlee ci Ibrahim di Ibrahim ibn Yazid ibn Qays ibn al-Aswad an-Nakha'i Abu Imran gis nañ ko taayile moom ak <laughs> Ibrahim ibn Yazid <laughs> ak Ibrahim euh, euh, euh, beneen bi bi nga xamante ne at-Taymi voilà <laughs> rahmatullah alayhi eh, an Ibrahim an al-Aswad mu jëla ko ci bon ñoom ñi en fait al-Aswad ñii ay nijaayam lañ woon ak yooyu quoi waaw <laughs> nijaayam la woon ci Ibrahim an-Nakha'i xaalam la quoi <laughs> voilà léegi mu jëloon ci al-Aswad ibn Yazid di nijaayam ibn Qays ibn Alqama ibn Salaman Abu Amr ñi ne Abu Abdirrahman an-Nakha'i al-Kufi waxoon naa la moom muxadram la fekk na jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais jotu koo gis kon anil aswadi annahu qaala mu ne sa'altu aishata ma kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yasna'u fi ahli qaalat kaana fi mihnati ahlihi fa idha hadarat as-salaa qaama ila as-salaa nii la ko solowee waaw mu ngi nii léegi ah, mihna nag dañuy wax mihna di wax mahna voilà moo tax imaam al-Asma'i eh, men <laughs> moom dane non mihna sax mi bi mi bi kenn du ko wax dane déedéet mala waaw <laughs> mala voilà léegi nag tanta ki ne temps yi xam nga imaamul euh, euh, euh, an-Nawawi riwaay bi mu ci indi rahmatullah alayhi dane ka qaalat sayyidatu Aisha radiyallahu anha dane kaana yakunu fi mihnati ahlihi taani xidmati ahli loolu ku ko wax al imaam al haafiz ibn Hajar rahimahullah mu ne lii ki nga xam ne moo ko nettali eh, tafsir bi hmm?

mu ne man leeraloon naa wa bayantu anna tafsira min qawli rawi an Shu'ba ki jëlee hadith bi ci Shu'ba moom moom moo ko nettali mooy Hafs ibn Umar kon bu boobaa waaw moom moo ko nettali lool après mu leeral lu tax euh, mu joxe li nga xam ne mooy euh, loolu la ko firi mais mih na mooy loolu mooy liggéeyu ay ñoñam léegi hadith bi ci gàttal lool mooy dañ ciy jàng ni nga xam ne loolu la yonent bi alayhi salaam meloon euh, bu ma soon a nekk baabu tawaadu wàcc sa bopp newul ci kër gi ne xame léegi ñun waaw ci suñu doomi jamono wal iyaadu billah te yàgg naa xew góor ñoo xam ne ñoom bu ñu duggee ci kër gi moom jàpp nañ ne ñàngal yooyu kese toog lépp femme dee koy def loxoom jàpp na am jàppul seen yoon nawu ci alhamdulillah c'est pas leur affaire ah non non non non non ba dañ koy fekk mu nekk ci liggéey yu metti ba pare ñoom ñu toog di ko jox yeneen yeneeni service naan ko jottali ma lii te xam na ne mu ngi ci wàññi loxoom jàpp na moom moom la ñu waroon jottali ma waaye dañoo rëy wal iyaadu billah ba pare jàpp na loolu mooy wane ne ñooy takk tubay kel tubay sa tubay laa baaxut waaw yow nga xotti ko de amul njariñ voilà yeneen ci maaley saa saa a dugg ci kër gi da doon nekk ci liggéeyu boppam waaye nga xam ne du délégué yooyu yi mu mën a defal boppam du ko délégué waaw moo tax ahli boobu ahlihi kaana da doon nekk ci liggéeyu boppam loolu am ci borom xam-xam yu bare ne boppam boobu moom la boppam li ci jublu ahlihi mooy boppam moom alayhi salaatu xadiis bi dañ koo soloo ci yeneeni yeneeni wàll ndax al imaam ibn Sa'd az-Zuhri rahimahullahu taala soloo na ko eh, ñoom ñëpp ñu jaar ci Shu'ba yoon yi mu ko soloowe eh, foofu eh, mu ne li nga xamante ne ni wala dañ jël bu imaam Ahmad bi moo gën a leer imaam Ahmad rahmatullah alayhi daf koo soloo na ko noon al imaam ibn Hibbaan mu jaar ci Hishaam ibn Urwa mu jëlu ko ci baayam ba mooy Urwatu ibn Zubayr boobu aswad mu ne qultu li Aïshata damaa laaj sayyidatu Aïsha ne ko sama sama tanta ndax mu nga doon euh, rakku yaayam yaayam mooy Asma moom euh, Urwa bint Abi Bakr radiyallahu anil jami' mu ne damaa laaj Aïsha radiyallahu anha ne ko ma kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasna'u yasna'u fi baytihi ma ne ko mais yonent bi saa saa bu newoon këram ci biir kër gi lu mu doon def benn ci seen néeg gi bu fi newoon lu muy def qaalat mu ne ah yuhibbu da doon da doon ñaw sawbahu day ñaw li nga xamante ne mooy yére wa yaxsifu naala dàllam bu doon daa am dafa dagg mbar mi dagg mu war koo defar jooyanti ko da koy defar waaw da ko doon defar boppam doonu loon toog ne eh sama dàll yaa ngi jëlal madame wala jëw <laughs> soxna si jëlal waaye nga defar moom da ko doon defaral boppam waaw wa ya'malu maa ya'malu rijaalu fii buyuti di def li góor ñu normo yi di def ci seen kër yi buñ fa duggee di liggéeyal seen njaboot ak seen bopp loolu rek la doon def moom alayhi salaatu wassalaam waaw <laughs> kon mu ngi noon xam ne kon loolu la doon def az-Zuhri imaam Ahmad solo na ko mu jaar ci moom mu jaar ci sayyidatu Urwa eh, ba léegi sayyidina Urwa radiyallahu anhu mu jëlee sayyidatu Aisha mu a Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dàllam yi bu daggoon moo ko doon defaral boppam. di ñaw ay ay ay yéeréem ba amoon ay xott xotteek moo ko doon dabb daaxeel boppam waaye it dal waxu eh, li nga xam ne moom la doon ute ndox di ko roote baag bi bu masoon a ndax day der la doon doon bu teppeeku woon moo ko doon defaral boppam. lii lépp moo tax ci beneen riwaaya boo xamante ne sayyidatu Aisha radiyallahu naa dane ma kaana illa basharan min al bashar nit la woon comme nit ñi voilà da doon euh, yéreem bu yàqu woon da ko doon defar wa yaxlubu shaata foofu mu yokku ci ne da doon li nga xamante ne nii euh, euh, da doon ratt li nga xam ne mooy gàttam boo xam ne da ko bëggoon a ratt wa yaxdumu nafsa di liggéeyal boppam doonul woon délégué yoo xam ne mën na koo defal boppam mu jël ko délégué ko nit ñi dem too loolu nekkul woon jikko yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon loolu lu ama ama ama am am solo la voilà moo tax al imaamu euh, kii Aisha euh, euh, radiyallahu anha solo na ko ci beneen nettali na xadiis beneen yoon boo xamante ne nii borom ash-Shamaa'il al imaam at-Tirmidhi rahimahullahu moo ko solo foofu mu ne sayyidatu Aisha mu ne kaana alyana wa akrama an-nas wa kana rajulan min rijalikum illa annahu kana bassama Allah mu ne yonent bi saa saa moo gënoon a nooy ci nit ñëpp dina woyof ci nit ñëpp dina tedd ci nit ñëpp waaw góor woon nag comme seen góor yu normaux yi nga xam ne jombalawuñ seen bopp buñ nee seen kër yi di def yenn liggéey noonu la ko doon defe moom sauf que <laughs> bu ko doon def doonu ci woon booleeg mer am nañu ko am na ñoo xam ne dañ koy def ba pare mere waa kër gi wala soxna si wala ñooñu nga xam ne jàppoon nañ ñoo ko waroon a def waaw nga gis leen ñu ñàngal déedéet moom da ci doon boole ak muuñ xam ne lii mooy moo moo ko tànn defal ko boppam te nii la bëgg woon dunde voilà kon la moo ra rahimahullahu taala mu ne moom al imaam Ibn Battal mu ne min axlaaqil anbiya at-tawaadu bi dañ ciy jàng ne daa bokk ci jikko yonent yi alayhimu salaatu wa salaam mooy wàcc seen bopp wal bu'du an at-tana'um ak sori lépp loo xam ne mooy ak noos ak rafaahiya di ci nekk toog rek nit ñi di la defal ngay bànneexu dong loolu dañ koo seroon wamtihaan an-nafs ah li yustanna bihim bihim waaw wa illaa yaxludu ila ar-rafaahiya al-madhmuuma voilà waaye it dañ doon jël seen seen bopp di def yoo xamante ne nii nit ñi nga xamante ne am nañ dara tuuti daraja ñu bari bu dee yaruwuñu dañu koy jombal seen bopp ñoom ñu di ko def waaw xamante ne naan mais bàyyi si surga ko waaye nii bàyyi woon nit ñi def ko yow nga koy defal sa ah, loolu lañ lay wax waaw fii mu ne bu ñu ñëwoon fekk koo xam ne am milliardaire la ñu fekk ko muy raxas ay karoy boppam gars dañuy jàpp ne waay te am na kat am na ay mbindaal am na ay soxna am na ay doom boroom am na ay ñoo xamante ne da leen di fay ngir loolu mais moom mu ñëw di ko defal boppam léegi nga gis gaa yi afay allah gi yow itam wala madam wax mais mais mais aja ajaratu nag yow ñoom yu mel noonu dañ ko doon defal seen bopp waaw ñëw lalal seen bopp seenub lal buñ fi nekk naa non waa yow tëdd nu mu leen neex après sànni affaire yi fee waaw darab bi sax taa yi nañ koo xëccaat ne nee nañ am na koo xam ne moo koy def ci ginnaaw waaw alhamdulillah ñi ci gën ñàkkum xel moom ci ñun léeg-léeg mouchoir la ñuy jël tiim poubelle bi au lieu ñu sànni ko ci biir ñu sànni ko ci suuf te naan am na ko koy for wala mu ngi nee dina ko for wal iyaadu billah wal iyaadu wal iyaadu wallahi billah waaw loolu yëpp kibr la yonent yi alayhi salaatu wassalaam nag dañoo sori woon loolu waaw ñoom yooyu ci boppam lañ doon ñëw def waaw liggéey yooyu lañ doon ñëw def moo tax mu ne wamtihaani nafsi li yustanna bihim ngir nit ñi nga xam ne ñooy ñëw seen ginnaaw ñoom la leen borom bi booleel ñu war a leen a yor yar ñu war leen a gindi yóbbu leen ci borom bi ñu roye leen noonu comme ñun yeneen ci gaal yi saam lii yëpp dañ ko tee war a roy waaw. waaw képp koo xam ne yow ni nga meloon mooy yow sawaay yë kenn xalaatul yë sawaay kenn xalaatul non man moom nga dégg ñeen ni man moom bu ma amee soxna moom jeex na noo man du ma laal ndaba ah non cin maa dàqoon a tomb waaye bu ma takkee jeex na waay yow sa waay ah ay yooyu dañ lay yàq déedéet kan moo la dañ lay yàq <laughs> loolu yow waxi shaytaane la wal iyaazu billah te nii mu doon def noonu la woon moo tax am na beneen xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne bu julli jotee gis nga waaye fa ida lool lépp nag mu doon liggéeyal nekk ci liggéeyu boppam ak nag bu julli jotee idaa xadarati salaatu xaraja ila salaat bu julli jotee mooy ñu nodd ko rek day génn du fa nekk dootul xaaral waaw moo tax am na beneen euh, euh, euh, nu ñu soloo wa xadiis bii jële ko ci Shu'ba nga xam ne al-Haafid Abul Husayn ibn al-Muzaffar moo ko soloo ci Gharaa'ib Shu'ba mu jaar ci al aswad mi jaar ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha kaana indi kaana fi mihnati ahlihi waaw fa idha nudiya bis-salati ka'annahu lam ya'rifuna waaw boobu al sayyidatu Aisha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ma soona nekk fi man mooy gis néeg bi waaw kaana fi mihnati ahli da doon liggéeyal boppam di liggéeyal njaboot ji soxnaam waaye fa ida nuudiya waaye bu ñu noddee moo tax sànke fa ida xadarati salaa ma ne la mooy bu ñu noddee riwaaya yi wa ko leeral fa ida nuudiya bi salaa bu ñu noddee julli ka annahu lam ya'rifuna mel ne xamuñu waaw waaye am na beneen riwaaya tamit boo xamante ne yonent ba sayyidatu Aisha radiyallahu anha dane yonent ba saa sam dañ doon nekk yuhaddithuna wa nuhaddithu dañ doon nekk ci kër gi waxtaan ak soxnaam yi ak njaboot gi ñuy waxtaan ak moom waaye bu julli jotee xaraja day génn ka annahu lam ya'rifuna wa waaye ñun tamit ka annahu ka annana lam na'rif waaw waaw dañ doon nekk di waxtaan mais bu ñu noddee julli moom day génn mel ni xamuñu waaye ñun tamit ñu mel ni xamuñu ko voilà ndax yàlla moom mbiru yàlla bu taxawee amul mbiru jàpp buy taxaw wallah wallah yow yonent bi alayhi salaam ci boppam ne sayyidatu Aisha ne moom day dem mel ne xamuñu waaye mooy tax mooy sangu ñu yàlla yi allahu akbar waaye mu nekk ñun dañuy dem mel ne xamuñu ko voilà comme moom ni mu demee mel ni xamuñu ñun itam noonu lañuy ñuy demee jublu ci suñu borom waaw mbiru yàlla bu taxawee mbiru jaam taxaw mbiru jaam boobu ëpp na sax nga koy yëkkati danaan da nga koy jéem a teg waaw moo tax képp ku la ne dañoo nekk ci liggéeyu sëriñ diw moo tax julli jot ñu bàyyi julli ji nekk ci liggéeyu sëriñ diw boobu na la leer na sëriñ diw moom bu leen yëgoon dina leen bantal waaw bu dee sëriñ bu jaar yoon la laay wax waaw waaw xam nga gaa nettali yi nga xam ne moom la ñuy nettali wal ilmu inda Allah naan la Cheikh Ahmadul Xadim fee ci njaarim te te ñenn ñu koy nettali dañu contradictoire ñoo lay ñëw di la wax ñàkk julli euh, euh, mën naa ne wal iyaadu billah te képp ku ko gëme noonu gën a alxuraan wax ne julli leen nga ne yow nga taxaw ne ñoom diw am nañu comme niñ ko fi yàggee wax am nañu droit ba ñu julli yow moom yéeféer ka non yow moom nekkatoo ci l'islam waaw parce que yàlla moo ne lii laa farataal nga ne ko yàlla li nga farataal ñi bokkuñu ci kan moo la jox exception kan kenn joxu la ko waaw ñu ne la ñoom ñu mel noonu day dégg ñuy nettali ñu ne eh, dafa am benn bés julli jot benn naar ñëw fa dem ci jàkka ji romb ay taalibe yoo xam ne ñu ngay defar benn sàkket mu ne leen julli gaa yi <laughs> gaa yi nekk ci liggéey bi bi mu demee julli ba pare àndaat ak dem wax ko Serigne Touba waaw ci jumaay njaarim ne ko man kat romb naa fee ñoo xam ne bi julli jotee man romb leen waaw naan leen julli ñu naan sëb liggéey lañ ne mais ñoom ci nettali ba wax man moom sa waay nee naa la wal ilmu inda Allah waaw léegi Serigne bi radiyallahu anhu ne ko ñu def mu wan ko gaaya fañ nekk mu ne ko ba nga leen rombee mu gis leen ba nga leen rombee fan lañ yemoon mu ne ko fii mu ne tëriwaat leen yëpp mooy li ngeen jot a defar yëpp bi mu leen fi rombee ne leen kaa leen julli ji loolu lépp dindiwaat leen ko dindiwaat leen ko ba mu set wecc ba pare ne leen dox leen ngeen julli allahu akbar léegi ki lay nettali lool naka la ñuy diw di ñëwee ñu ne kii sëtam la nga nekk ci liggéeyam laa nekk nekk ci ba julli jooju di weesu waaw julli di weesu parce que nee nga nga nekk alors ndigalu taxaw sa farataay borom taxaw nga jënd ko nag ndigalu waajoo xamante ne nii moom da bu dee ne xam na ne yaa lool ngay def mu kontaan ci moom moom matut li mu doon waaw moom moom matut li mu doon kooku dañ koo war a tarbiye ji ak ku ko mën di jur waaw kooku matut li mu doon waaw te bu dee am na lu mu xam tuuti ji diine jàpp ne ab lëgëyam buñ ci nekkee mën nañoo bañ a julli mu gëmloo ko noonu moom ci boppam yéefér la sëriñ boobu waaw bañ a julli ba waxtu wi jeex amul waxtu wi dafa gudd bu dee waxtu wi dafa gudd lool garaawul nga xam ne dinañ ko mën a julli lu ñuy def instant bi mais julli ji mën nañu ko def li gën mooy nga def ko ci njàlbéen bi mais yaa ngi ci waxtu yu garaawul mais moo nga rek génn mu ne na gaa yi génn ñu nekk sama liggéey wal iyaazu billah gis nga yonent bi alayhi salaam bu julli masoon a jot day dem mel ne xamuñu ko waaye taas ñam newaloon ñoom itam ñu mel ne xamuñu ko waaw yow moom gis nga bu julli jotee cérémonie boo man di nekk gàmmu la ak màggal la ak conférence la ak lu ne julli jot sa waaj nga gis gaa ñu ne waxuma la comme li ñu wax sànk waxtun mu wax sànk bu gudd nga xam ne bon dinañ ko julliwaat ci kanam dinañ julli ci kanam waxtu wee ngi fi ba léegi gaa yi nga gis waxtu wi waaja way loo xamante ne nii gaa yi wane wuñ dara wuy wan ni ñii ñu ngi jóg war nañoo jóg julli ji yow melal ni bu leen xam melal ni ñoom xamuñu la yow itam bul mel ne xamoo leen te boo jullee ba pare bu ko ñëwaat parce que ñooñu jaruñoo toogal ndax toog ak ñoom dañ lay alal waaw ñun nag ñoo xam ne fàttewuñu dara dalu leen ñu caaxaan boo xamante ne moo tax waxtu wi di di jàll ñu nekk ci yooyu loolu ñu nekk caaxaan la tudd waaw waaw caaxaan la tudd tudd jaamu yàlla walla iyaazu billaah kon de nii la yonent baay saa saa meloon waaw moo tax euh, al imaam euh, Ibn Hajar Euh, euh, ci Fathul Bari euh, xam nga moo njëkk a bind Fathul Bari voilà al al al al Ibn Rajab al-Hanbali <laughs> voilà foofu mu ne mu ne tarawaa Abu Zur'a ad-Dimashqi ci taarixam mu ne al imaam Abu Zur'a ad-Dimashqi solo na ci taarixam mu ne haddathana Muhammad ibn Abi Usama mu jëlee ci Muhammad ibn Abi Usama mu jëlee ci waay càllalam pour ñu bañ a guddal ba ci an-Nu'man ibn Bashir waaw fekk Suwayd ibn Ghafala moo ko laaj ne ko mais alam yablughni annaka sallayta ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ah qaal <laughs> nee na dama ko Suwayd daal di laaj an-Nu'man ibn Bashir mi ñu fi yàgg gis gis xadisam bi ñu mujjee gis mooy xadisam bi euh, nga xamante ne ci la doon wax al euh, mooy xadisam bu siiw bi rek waaw xadisam mooy borom xadis bu siiw bi al inna al-halaala bayyin voilà wa innal xaraama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihaat gis nañ ko fan yi an Nu'maan boobu Suwayd ibn Ghafala di taalibe saxaaba ne ko mais man est ce que jotewuma kene yow julli nga ci biir ak yonent bi alayhi salaam mooy jiite na la allahu akbar qaala mu ne ko wa marra Seydina Nu'maan nag di ko tontu ne ko da ngaa foog ne benn yoon la wa marra la bal miraara kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa sami'a an-nidaa'a ka'annahu laa ya'rifu ahadan mina an-naas allah mu ne ko da ngaa foog ne benn yoon rek la ma jiite mukk lu bari kanaan lan way miraara kaana nekkoon na rasulullah yi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ida sami'a nidaa bu ma a dégg li nga xamante ne woote la mooy nodd ka annahu day mel ni laa ya'rifu ahadan min an-naas day mel ne xamul kenn ci nit ñi allahu akbar allahu akbar kon nag mu ngi nii de julli moo gën a màgg lépp laa wax loola gaa yi di wax waaw bu jotee moom ah, mooy jeex jot na waaw te nii mu ko doon defe noonu la jëlee waaye bu dee waxtu wi yaatu na ma ah mu nekk nga nekk ci mbir man nga koo def après fekk yaa ngi ci waxtu mais moom di ko comme ni ñu wax sànq ba mu weesu loolu caaxaan la tudd wallahu taala alam kon buntu bi lëkkaaleem ak suñu fii mooy at-tawaadu wa xafdil janaahi lil mu'minin yonent bi saa saam ni mu wàcce woon boppam ba jombalul boppam di liggéeyal boppam ci biir këram waaye di liggéeyal ay waa këram Eh, eh, eh, radiyallahu ta'ala an ali sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa al-imam al-hafiz an-nawawi rahimahullahu ta'ala mu ngi hadith numéro 608 rawa nabi rifa'at tamim ibn usayd radiyallahu anhu annahu qala intahaytu ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yakhutub faqultu ya rasul allah rajulun gariibun jaa'a yas'alu an diinihi laa yadrii maa diinuhu fa aqbala alayhi rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa taraka xutbatahu hattaa intahaa ilayhi fa utiya bi kursiyyin fa qa'ada alayhi wa ja'ala yu'allimunii mimmaa 'allamahu Allaahu ta'aalaa summa ataa xutbatahu fa atamma aaxirahaa rawaahu muslimun rahimahullaahu ta'aalaa taala kon al imaamu al xaafizu mu teg ci xadis numéro six cent sept mu ne waan Abi Rifaa mu ngi jële ci xadis sawaaba boo xam ne dakkantalam mooy Abu Rifaa an bi moo tax ñu ne ab yi muy Abu Rifaa Tamim la tuddoon la loolu nag wute la de mais lii moo gën a siiw ci turam Tamim ibnu Usayd ñi ne Tamim ibnu Usayd la waaw loolu la loolu la ñenn ñi wax am ñu ne déedéet ah ñii ne Tamim ibnu Asad la ñii ne non ibnu Nazir la ñii ne ibnu Iyas ñii ne Abdallah sax la tudd ibnu al-Harith <laughs> waaw <laughs> noonu la tuddoon ne Abu Rifa'a dàkkantalam la woon mais Tamim ñii wax leneen ak leneen kon moom mu ne qaala moom dafa annahu qaal dana intahaytu man daal damaa dox ba agsi waaw jóge na la ba agsi ila nabi ba ci yonent bi alayhi salaam fekk ko ci biir jàkkaam ji Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam wa huwa yaxtub maa ngi ko xaalam maa ngi ko fekk muy xutbaal nit ñi di leen sermonner ko waaw bi ma ñëwee ma ne ko ya rasulallah ah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam mu ngi xutba waa ji ñëw taxaw wax waxam <laughs> waaw wax soxla ah yow ndawal yàlla li kat sallallahu alayhi wasallam rajulun gharibun ah kii nga gis mu taxaw nii di wax ak yow de di la di la wax ay kàddu rajulun góor la goo xam ne gharibun dafa tumuranke jaa dafa dikkal daf la dikkal nag yasalu an diinihi di laaj li nga xam ne mooy lu jëm ci wàllu diineem dundinam bi ko yàlla ne dund ko loolee moo ko tax a jóg laa yadri ma diinu xamu ko waaye nag il xamul diine ma noo tax ma ñëw nag di la laaj léegi bi mu waxee lool fa aqbala alayya nee na yonent way a sam jub jub jublu ci man bàyyi xutba bi wa taraka xutbatahu sallallahu alayhi wasallam bàyyi xutba bi wàcc ci minbar bi ñëw avancé ba ci man hatta intaha ilayya ba muy agsee ci man fa utiya bu kursi yi waaw saxaaba yi ci saase tooguñ di naan gis mu taxaw bi ñu ñëw rek indil ko li nga xam ne mooy kursi yi benn benn chaise waaw benn banc bu benn chaise bu muy toog fa qaada alayhi mu daal di ciy toog mu ne wa mu nekk yu'allimuni di ma xamal di ma jàngal mimma 'allamahu Allah ci ko laal la xamal ah <laughs> ta'ala waaw summa ata xutbatahu pareeg man ba xamal ma li ma xamul woon mu daal di wane gannaaw nag demaat ci xutbaam ngir continuer ko fa a ma mu mottali axiraha lépp des ca xutbaam ba la ko la ko jeexal mu ne xadis bi rawahu soloo na ko muslimum al imaamu muslim rahimahullah léegi laaj bi mooy est ce que moom donga ko soloo ñu ne la déedéet sëriñam moo ko soloo ak keneen ki tudd ahmad ci waa kutubu sitta muy ahmad ibn shu'ayb an-nasa'i rahmatullahi ala al-jami' al imaamu muslim rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi ci kitaabul jumu'ati baabu hadith at-ta'lim baabu xadiis at-ta'liim fi al-xutba ah mu ne wa haddathanaa Shaybaan ibn Farruux mu ne ki ñu nettali nañu Shaybaan ibn Farruux ah muy Shaybaan ibn Abi Shayba Abu Muhammad rahimahullah al-Basri qaala mu ne haddathanaa Sulaymaan ibn al-Mughiira mu ne ki ñu nettali mooy Sulaymaan ibn al-Mughiira al-Qaysi Abu Sa'iid al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Humayd ibn Hilaal mu ne ki ñu nettali mooy Humayd ibn Hilaal di Humayd ibn Hilaal ibnu Hubayra Abu Nasr al-Basri al-Adawi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne qaala Abu Rifaa'a mu ne Abu Rifaa'a wax nañ la sànq turam al-Adawi radiyallahu ta'ala anhu nee na intahaytu ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaxtub mu daal di wax li nga xam ne mooy xadiis bi kon nii nga xam ne noonu la ko al imaamu al nakati <laughs> Muslim indi léegi xadiis bii nii bon xam nga kursi kursi <laughs> pour si eh, eh, eh, fay ah boo jotee ci mbir yi fay moom ñëwul Makka quoi <laughs> waaw boo jotee ci mbir yi nga tontu yow kursi yi laa wax <laughs> nan lañ koy maase kursi yi kese lañ ma a wax ah kursi yi kese lañ mën a wax wala mën nañoo wax leneen dañ naan la kursi yi mën nga wax kursi yi nga wax kirsi waaye kursi yi moo gën a siiw waaw damma bi nag moo gën a siiw li nga xam ne mooy euh, kasra bi waaw kirsi yi <laughs> am na <laughs> waaw léegi euh, euh, kon lii lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy wàccu yonent bi alayhi salaatu salaam baabu tawaadu'i wa xafdil janaahi lil mu'miniin xutba la nekk neewul mais pourquoi yow attention ah xanaa yow woon a xutba te ñëw di ma tagg nii naan ma danga may laaj <laughs> déedéet dafa bàyyi xutba bi jóge fa mu ne neewu ko xam nga waroon na taxaw fi mu taxaw ne ko ne ko ne ko udnu jagasil waaye moom moo def yitte bàyyi la muy def wàcc minbar bi ñëw fekk sa waa ji fa mu taxaw allahu akbar allahu akbar allahu waa ji ñëw ah mu ñëw waa ji mu ñëw xamal ko li mu xamul ci wàllu diineem waaw qawaa'idul islam islaam yi nga xam ne man da ñàkk nit ki gëm ko fonk ngëm yàlla li ngay gën yàlla li mu war a fas li mu war a gëm ak li mu war a xam di ko def lool la ko lool la ko waaji ne man xaw ma ko ci saase mu ñëw di ko xamal allahu akbar Allahu akbar boo tax al-Imam an-Nawawi rahimahullah bi muy sara hadis bi ci al-Minhaj waaw mu ne wa fiihi tawaadu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa rifqihi bil muslimiin wa shafaqatihi alayhim wa xafdi janaahihi lahum alhamdulillah mu ne hadis bi dañ ciy jànge wàccu yonent bi alayhi salaatu salaam ak ñeewanteem yi wër gëm yàlla yi ak ni mu woyofe woon ci ñoom ak ni mu xam ne noonu la doon wàccee ak wàllam ngir ñoom waaw kon buntu bi leer na waaw waroo rëy waaw eh man nag boo may laaj daa xam noo may laaj waaw non boo ñëwee taxaw fee ci bunt bi lu la teree ñëw ba jege ma wax déet yooyu yëpp waxu ko moom mu wàccal boppam alayhi salaatu wassalaam yeneen jàngat yuñ ci mën a am dañuy gis ne waa ji mooy nit boo amee sa diine loo xam ne xamoo ko ta nga war koo xam par force la nga laaj fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun day taxaw waaw laaj leen ñi nga xam ñoom la xamal alquran bu dee na xamu ngeen Rifaa dafa jóge nee Abu Rifaa bo <laughs> Abu Rifaa fee la jóge ñëw ne rajulun xarib te ñëwee nit tamit boo ñëwee baax na nga dékk leen sa ko quoi waaw wala nga ñëw ne man de maay diw wala nangam ak nangam bu dee am na ci solo waa ji daa ñëw ne rajulun gharib yasalu an diini la yadri ma diinu nga tamit dafa bokk ay teggin boo ñëwee di laaj borom xam nga laaj lu leer quoi waaw nga laaj loo xam ne moom bu lay tontu dina xam ni may tontu te tamit affaire yi dina leer ci moom dafa leer dana ko xaw ma sama waaw ku tumuranke laa mooy tumuranke naa ci wàllu xam-xam ci tamit ci dëkk bi ba pare mu leeral ko ne ko xamul diineem laa yadri ma diinu xamul lan mooy diine laa yadri maa diina xamu ko waaw xamu ko waaye nga gis façon laaju teggin bi mu ñëwee moom tamit waaw moo tax imaamu Nawawi ne fii istihbaabu talattu fi saa'ili fii ibaaratihi wa su'aalihi al-aalim mu ne dañ ciy jànge ñe mooy ak dal ak li nga xam ne kiy laaj ak tamit kaddu yi muy utiliser ki aji laaj ji moom lay laaj boroom xam-xam ni doo ñëw ko eh yonante eh, man xaw ma déedéet kenn du waxe lool eh ah, ci sama masala bi déedéet waaw kon kon nag affaire bi loolu lu am am solo la waaw te tamit bu jaree nga jóge fa nga dëkk ci xarib la da nga fay jóge ngir xam ko ndax loolu moo moo gën a ëpp doole ci jaam bi ci jullit bi lekk ak naan ci jaam diineem ndax loolu la borom bi neewul xam dafa bind jinne nit ngir ñu jaamu ma nga naan la léegi nan ngay permettre sa bopp am liggéey bu baax di lekk ka naan takk soxna am yëpp ba te yow te yow sa diine xamoo nooy jullee xamoo nooy woore nga koy permettre sa bopp da ngaa wéri di te yàlla bind la ngir nga koy jaamu ah lépp lu mu la ti defal c'est pour condition yi dina mat ngir nga man koo jaamu te liggéey bi ngay am te yi ngay am muy gën a neex di man a faju loolu c'est pour mu faciliter li nga xamante ne mooy jaamu gi tax mu bind la kon nag nan nga ma ne loolu nga koy permettre sa bopp di ko bañ a xam da koy kii même bu jaree nga jóge ay distance wala nga woote jënd crédit di woote di nga ko def voilà da koy def waaw bu jaree nga kii da koy def laa wax crédit yooyu foog nga lekk ko laa wax di ko def waaw bu dee mënoo demal sa bopp bu dee foo war a mën a da ngay paas waaw booy lebit da ngay waaw jar na ko kay kon nag mu ngi noonu Eh, loo lu ama am solo la waaw te gis nañ tamit dañ ci xame ne lii nii mooy nit ki euh, euh, euh, moo tax mu ne Imaam An-Nawawi ci Al-Minhaj bale mu ne wa fiihi al-mubaadarati ilaa jawaabi al-mustafti wa taqdiimi ahammi al-umuuri fa ahammahaa mooy dañ ciy xam ne waa ji nga xam ne dafa ñëw laaj ci wàllu diineem loo xam ne lu mu war a xam la waroo nekk yow boroom xam-xam bi di yéexantu non da nga war a gaaw xamal ko ko nu mu gën a gaawe waaw da ngay gaaw bul nekk di yéexantu naan xaaral bon je verrai je vais voir non koy gaaw diineem tax xamu ko nga gaaw xamal ko ko rawatina yoo xamante ne nii da koo war a xam léegi waaw da ko war a xam parce que daa war a appliquer waaw kooku nga doo koo xamal ba pare leneen luñ ciy jàng mooy di eh, sens des priorités yonent bi saa saam xutba bi la bàyyi arrêté xam na ne kii li mu laaj moo ëpp solo waaw moo tax mu bàyyi jël li gën a solo lu am solo li mu nekkoon muy xutba mu gis ne kii moom waaw. waaw ndax gaa yi ala shafa jurufin haarin lañ ne woon waaw fa anqa fa anqadakum minha ñu borom moo ñu fekk ci péngu safara soo xamante ne ju ju gu gu mu daal di ñu ci sauvé kii nag dafa ñëw ngir xam li koy sauvé ci loolu yonent bi sasam bàyyi xutba bi waaw mooy léeg-léeg di nga bëgg a def dara wala nga nekk ci dara di ko def gis lu ko ëpp solo nga arrêté affaire yi dem defi loolu yee waaw waaw léegi roye ko yonent bi sasam moo tax léeg-léeg da ngay enregistré enregistré ki ki ki déglu affaire yi moom mën naa bañ a xam li xew nga jekki arrêté affaire bi dem am yoo xam ne dafa jàmp léegi nga arrêté affaire bi nga da nga koy pause boo ñëwee continuer voilà roye ko yonent bi alayhi salaam xam lii mooy priorité doo fi nekk man damaa nekkoon di enregistré ah dañ doon jàngale heure non xam ne mën naa xaar jarul ngay dagg mais am na yoo xam ne manoo xaar da ngay arrêté affaire bi nga dem doxi ko ba pare nga daal di ñëwaat continuer surtout léegi borom bi yombal sonal nañu ñun mën nga ko dagg ba kii ñëwaat pause ko kenn du xam ne ki koy déglu du xam ne sax lii pauseoon nga ko waaw kon nag loolu mooy l'essence dafa am yoo xam ne ñoom ngay njëkke yoo xam ne boo defagul nga xool la gën a war a war nga taxaw ko nga taxawu ko ci jamono yooyee boo tàmbalee mbir gis lu ko gën a ëpp solo nga arrêté la nga doon def nga dem ci loolee nga daal di ciy nekk comme yonent ba saa saa def ni arrêté xutba la arrêté voilà loolu yi dañ ciy jàng ne xutba euh, tere wax bi ñuy tere lu yonent ba saa saa am xut bu imam bi xutba yow nga wax ki nga jàpp ki ki nekk sa wet uskut waa juy wax nga naan ko noppil on am sut noppil nopp am sut boobu faqat laxaw te yow moom indi nga fi lu génn gàll wax nga fi loo xamante ne waxu mbóosóor la te waman la laa faqat fala jumu'ata la kooku moom amul ajuma waaw bu def loolu amoo ajuma léegi loolu mooy ngeen nekk ci jàkk mais bu dee nit ki daa am lu mu laaj ci xutba loolu bokk ci waaw moo tax kii nii ñëw laaj te tamit moom la kaw kaw beneen kaw kaw bi defoon Seydina Anas doon nettali radiyallahu anhu ajjuma jëm ñëwee na yonente balay saa saam halakatil maashiya voilà yooyu yonente balay saa saam suñu jur ji alku na waaw ndax taw bi amatul ak nangam ak nangam yonente balay saa saam loxo yi daal di ñaan li nga xam ne borom bi baaw naan yàlla taw borom bi taw mu ñëwaat beneen ajjuma bi fekkaat ko fa loolu lépp yonente balay saa saam doon wax moom kii tamit noonu la def dafa ñëw fekk yonente balay saa saam di xutba muy wax moom yonente balay saa saam bàyyi li muy def ñëw fekk ko loolu dañuy xam ne kon imaam bi buy xutba loo xam ne waxuma nag laaj boo xam ne mën na xaar quoi waaw léegi yow nga def ko yoonu tool buñ ne imaam bi xutba rek nga dagg ko di laaj yoo xamante ne man na xaar déedéet wala di jaay déedéet non non xam ne man da ñàkk comme yi nga ñëw boobu man na laa tontu man nga ko wax te boobu doo dugg ci ki nga xam ne man la fala jumu'ata la wallahu ta'ala a'lam waaye beneen liñ ciy jànge dañ ciy gis que ne euh, de toute façon mooy yonent bi saa salaam le fait que ñu indil ko course yi loolu tamit dañuy xam ne taalibe yi bu ñu gisee sëriñ bi euh, euh, taxaw yenn taxaw yi waruñu xaar mu naan leen andil leen monsieur ñoom ñoo war a xam li mu soxla ay dàllam daa war a génn ñu waa waajal ko dàll yi gis nañ ne daa war a jàpp dugg na ci kii war a jàpp ci wanag wi akramakumullah wa akramana wa akramakumullah nga daa waajalal ko ndox mi mu war a jàpp yooyu yaa ko war a def waroo xaar di xaar yonent bi saa salaam nee na dafa andil ko benn euh, euh, boo xam ne ah am na xikma bi tam mën na nekk li nga xamante ne nii mooy nit ñi gis ko euh, mu toog bu ko defee nit ñi mën a gis la nga xam ne lay def tax ñëpp dañoo toog moom alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ngi noonee kon loolu lu ama am solo la kon nag loolu lu ama am solo waaw loolu nañ ciy bàyyi xel waaw kon mu ngi noonu léegi nag bu boobaa xutba bi waa ji lépp lu mu laaj ci xamal ko da koy xamal te bu demaatee xutba bi da koy continuer kese waaw kanta li ñenn ñi di wax na naan amaana boo day wane ne affaire bi peut bariwul woon moo tax moo tax fas euh, dog bi ci am rupture boobu am ci diggante xutba beeg yooyu garaawu ci ma loolu même bu bari woon c'est la même chose ni ko yonent bari a yenoo na nekk dafa yàgg mën a yàgg mais lu mu ci mën di doon mooy xew-xew bu mel noonu bu amoon bu daloon kenn mu def ko bu demaatee du commencer waat xutba bi day continuer li nga xamante ne nii moom lay comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam defe nii nga xamante daa dem delluwaat delloowaat continuer xutba bi mu ne summa ataa xutbata ginnaaw ba mu defee tamit la nga xam ne mooy xamal waa ji mu dikkalaat xutbaam fa atamma axiraha mu àggale la ci mujjoon kon loolu yi dañ ciy xam ne mooy nit boo defee li nga war a def ah nekkal ci leneen daa am loo doon def am lu tax nga dagg ko nekk ci lool bu ngeen ci paree na ngeen continuer la nga doon def mu nekk ci waaw yeneen ci bay sasam lam ne woon muy la am solo bi mu gisee loo xamante ne il fallait mooloo gën a jàmp mu dem ci waaye bi ci paree mu delluwaat ci mbir yi waaye waruñoo nekk rek ay tête en biir leneen ñëw nga bàyyi ko fa dem foofu après jóge fa nekkaat ci leneen parti affaire bële loolu moom di nit ku organisé moom de toute façon melul noonu yàlla tere koo xam ne boroom xam-xam la waxatuñu la koo xam ne nag ñooñu ci gën a màgg ci ñoom kuy roy yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi kon nag ci kaw noonu dañ jeexale xadiis bi eh, nga gis eh, yonent bi saa soxna ak wàccam waaw jóge na le ñëw xamal koo xam ne xamul woon nga xam ne diineem mu xamal ko ndax loolu mooy li tax boroom bi daal